dañ naan la lool jamaahirul ulama dañu ne kooku moom eh, eh, eh, ja daa dafa réere woon waxtu wi dafa réere woon mbir mi bàyyiwu ci xel jàppoon ne lii la bokku la ci fàtte kii fàttewul kon nag ñaari attewee du yem moo tax ku mel ni xanafiye yi maalikee yi shafi'i yi bile yi rahmatullah ñu ne noo kooku li muy def te ñoo jumwa jamaahirul ulama waa ji day continuer woram waaye day fay après bis boobu amul bàkkaar nag parce que dafa fàtte non dafa dafa juum dafa juum fàttewul euh, bon mu am nag ku mel ni Ishaq ibn Rahawayh ñu ngi koy nettali ci ku mel ni ñoom Mujaahid ak ñooñu Ikrima kene non kooku dara lu dul fay waaw <laughs> ku mel ni ak cheikh Ibn Taymiyya rahimahullah loolu la am kene kooku dara lu dul fay Ibn Hazm al-Imam moom tamit euh, loolu la jàpp dara lu dul fay waaw dara la fayu lu tax park que ne mais parce que dara fii aaya bi ñu fi doon wax keroog bu suuratul baqara bi fin bi rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana waaw te hadith la tamit en plus ci sahih imam muslim waxoon nañ la ba muy jeexal yeneen tubaab yi saa saa dane borom bi bépp ñaan bi ñu ñaan ci bés ci aaya yooyu nee na def naa ko. boroom bi dane rabbana yee suñu borom sa ko jaam yi ñu koy ñaan ñu koy ñaan laa tu aaxir naa waay waay yàlla na bu ñu jàppee inna si naa ndem fàtte nañu a naa wala ñu juum dañ naan la na si naa yonent waaye saa saa wax nañu fële wala nit ki juumee lekk wala naan na continuer kooram borom bi moom moo ko ndàndal moo ko leel léegi nag kii nag waa ji ne noo kii ñee nag ñiñ doon waxtaan ñu la limal sànq beneen wax bi ne du da far dara dul fay ñoom ñu ne parce que kooku ci la dugg dafa jur waaw te borom bi nee na def naa ko bi jàppewuñu loolu waaw ñu ne en plus Seydina Omar radiyallahu Imaam al taala dafa solo ne eh, eh, eh, Seydina Omar radiyallahu anhu ku ko solo Zayd ibn <laughs> ne damaa romb Rabada fekk fa Seydina Abu Dharr mu ne ko mais Abu Dar mooy def fii yow kese mu nettali ma nettalim bi xewoon digganteem Seydina Muawiya ba Seydina Usman da ko boo ma nee bul demaat foofu Sham day amul problème rek waaye bul sori Medina nekkal boo ma nee nga nekk euh, fu sorwul Medina te bul sori voilà voilà mu nettal leen loolu dàq kàcc yu mag yi doon wax ne Seydina Ousmane moo ko duma wala moo ko exilé daal di koy nangam ci ci ci ci tam Seydina Abu Dar ci boppam xadis mu ngi sa nee na man Seydina Ousmane daf ma proposition rek la ma wax ci man la ko teg nee na yaay xool bu la neexee tanax xayta waaye nga nga dandu waaye bul sori bul sori Medina voilà mais Saam bu fa dem day indi problème rek voilà mooy wute ba ñu wute woon ak Seydina Muawiya ci wàllu zakat yeeg yooyu. wallahu taala alam léegi moom moomu moo ne dañoo nekk ci jàkka yonent bi saa saa weeru koor <laughs> fekk xilaafa Seydina Omar moo ne war xalifa radiyallahu anhu nee na daal ñu jekki ñu indil ñu am ndox way moo xamante ne nii ci néeg Sayyidatu kan Maymuna euh, non Hafsa euh, wala Hafsa Sayyidatu Hafsa wala Sayyidatu Maymuna daal radiyallahu anhuma kenn la ci mais foog naa kër néeg Seydina ëttu Hafsa la kenn ci soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doom Seydina Omar ñu indil am ndox jéeg ñu ci fa am ndox indil ñu naan après rek ay leer après Seydina Omar dégg dégg léegi Seydina Omar mu ngi woon ci biir jàkk ji euh, mu dégg nit ñi naan ah kon de dinañ wor bés beneen bés place mu ne dara lañ dul <laughs> waaw da benn bàkkaar lañ deful dañoo def benn bàkkaar <laughs> waaw léegi ñoom ñu ne loolu day wane ne euh, ay ay ca voilà kon loolu la mais sauf que Seydina Omar radiyallahu anhu dañu jële ci moom lu contraire ak moom bon même bu dee ne loolu il parce que loolu nag imaamu Malik moo ko indi ci Muwatta imaamu Malik euh, Zayd ibn Aslam moom moo ne euh, Seydina Omar radiyallahu anhu dafa masoona laaj ñu jox ko mu ndogu quoi sauf que biñ ko joxee mu ndogu ba <laughs> affaire yi tamit dama xiiloon après bi mu ndogoo ba pare <laughs> affaire yi leer quoi <laughs> leer na affaire eh léegi biñ ñëwee na ko ah, ah yaa amiral mu'minin affaire yi ci biti leer na de léegi jant li ne ah mbir mi alxat bu euh, lan la wax wala yu mel noonu ah mbir mi euh, léegi loolu moom euh, woyof na. Euh, imaamu Malik ne man li ma jàpp imaamu loolu la imaam um, euh, kii wax Seydina Omar aw kama qaala radiyallahu anhu Seydina imaamu rahimahullah ne euh, man nag li ma jàpp mooy li mu wax noonu mooy fay gi lay wax ne benn bés la rek la ñuy fay loolu moom jafewul moom loolu la ko déggee voilà waaw <laughs> waa jumhur moo tax bon nañ moo leen wax loolu la <laughs> est-ce que parce que li li li dem ak riwaay imaamul Bayhaqi bi mooy bu nee mbir mi grawul wala euh, mbir mi alxat bu yasiir loolu moom lu woyof la euh, ça veut dire dañuy continuer rek <laughs> li ci des bariwul loolu lu tee ñu dégg ko noonu voilà mais bon euh, gars yi c'est vrai aw axta ana <laughs> aw axta ana googee mooy man na uh, nit ki ne uh, uh, waaw waaw waaw aywa loolu kay day wane ne ah, loolu kay day wane ne aywa loolu njuumte kon njuumte dañ koo jéggale waaw kon loolu aywa loolu day duggaale foofu ah waaw kon lan mooy lan moo tax ñu ne dañoo dañoo war a fayloo waa loolu déet naan la ah euh, loolu en tout cas insha allahu taala insha allahu taala ah mooy euh, loolu niru na lu kii quoi lu dëgër waaye daal li gën a wóor hmm, mooy ñu daal di kii daal ñu daal di koy kii quoi ah ñu ñu waa ji daal di fay quoi waaw day continuer nag waaw day day continuer day continuer waaw waaw kon nag loolu daal mooy li xam ne moo gën a sàmm wallahu taala alam parce que waa jumhur tamit dañ naan euh, euh, la ibrata euh, mooy amul lu ñuy bàyyi xel bil bil bil bil bil vanni bés bi kii ba nga xamante ne nii mooy njort gi nga xamante ne nii mooy dafa tegu woon bi la ibrata bi dannil bayyin bi nga xam ne leer na xatawuhu ak njuumam xam nga waa ji muy dog mooy da koo tegoon ne ah euh, mbir mi euh, kii la quoi euh, daa jàppoon ne affaire bi timis bi dugg na mais sauf que lool ci njort la ko tegoon léegi nag yaqiin dafa ñëw mooy loo xamante ne dafa ñëw di wane ne ah déet parce que kat Euh, li nga jàppoon yow loolu dëgërul waaw li nga jàppoon dara la dëgërul parce que nag euh, am na luy leer luy wàññe ne sa njortu googu njortu kese la woon te njortu googu mooy njuumte la woon waaw loolu daal day wane ne affaire bi dangeen di euh, dangeen di woor dangay wooraat quoi da ngay wooraat bis <laughs> boobu kon loolu la quoi kon nag loolu lu ama am solo la waaw naka noonu xëdd bi mooy waa ji xëdd xam nga xam nga keroog wax nañ la loolu ne la li gën a dëgër bu dee ne waa ji day sikki sàkka est-ce que fajar jot na walla jotul kooku bu mu ko arrêté loo xëddam li leer mooy al yaqiinu mooy guddi gi lañ nekk li ñuy fi gisaat mooy ndax fajar dugg na am déet fekk amoo ci lu leer da ngay lekk moo tax Mawlaana Ibn Abbaas waxoon ko waaj bi waaji naan een <laughs> een eh? waaw yéen eh, keroog bi nga xamante ne ci la ko waaji laaj ne ko man de dama man dama xëdd waaye di fi gisaat ndax fajar gi jot na am jotul benn waay nekk ci wet gi naan ko euh, non da ngay da ngay arrêté Mawlana na baas ne ko déedéet lekkal ba kera muy leer ne euh, kii na ko waaw ba li nga xamante ne nii mooy euh, li nga xamante ne mooy leer na rek fajar bi jot na voilà loolu ci sikki sàkk lañ ne waaye dama ne bii masala bii beneen la dañ ne la boobu bu gën a dëgër mooy de wuteeg imam Malik ne déedéet day arrêté waaw rahimahullah waaye fii beneen affaire la bii beneen affaire la mooy waa ji daa nekk koo xamante ne nii moom dafa doon xëdd di xëdd di xëdd di xëdd jàpp ne affaire bi fajar gi xaru waaye yu ubbee fenêtre yi waaye yow gis jant bi <laughs> waa léegi kooku lu muy def parce que kooku dañ naan la c'est la waa jumhur dañ ne kooku dafa juum waaye yàlla du la jàppe bàkkaar bi loolu aw axta naa def naa ko mooy du la jàppe loolu bàkkaar lekk nga ci bëccëgu weeru koor léegi aaya boobu rabbana laa tu'aaxirnaa in nasiinaa aw axta'naa ñoom noonu lañ ko déggee waaw li tax nag ñu génne in nasiinaa aw axta'naa nisyaan googu yonent bay saa saa moo ko wax comme xadiis bi ñu waxoon ku lekk ku woor mu lekk wala mu naan loolu dafa leer kanta aftana mooy bàkkaar bi tamit dala koy teggil waaye lan moo ñuy wane ne waa ji warula woor lool amuñu ko waaw day woor kon li nga xamante ne nii eh, eh, mooy eh, bés boobu day continuer waaye day continuer wallahu taala alam wallahu taala alam léegi loolu benn affaire la léegi nag mu am euh, kon loolu mooy li gën a dëgër sauf que ñu la waxoon sànq ñoom dañ ne déedéet déedéet waaye yow ñaar yooyu yëpp ci fenn la dul fay loolu moom dara dul fay ah hmm? waaw non non du fay dara <laughs> loolu du fay waaye insha allah comme fële la rek li gën a sàmm daal mooy. la ibrata tamit day ñëw bi zanni al bayyin xataw waaw yow daal amul lees ci bàyyi xel ci njuumte gi nga xamante ne après dafa leer ne mooy njort gi nga xam ne ak njuumam dafa leer ak njuumam dafa leer nañ que lii njuumte la kenn du ci bàyyi xel waaw <laughs> yàlla xanaa misaalu ki nga xam ne daa julli te amuloon jàpp jàpp ne amoon na jàpp mais léegi bu fàttale ko ne amul jàpp lu muy def ay loolu julli ci waat day jàppi julli ci waat nga naan la <laughs> waaw maanaa kon ñu ne acca waaw kon nag mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam hmm? eh. léegi kon nañ continuer <laughs> kon mooy loolu imaamu Nawawi di wax ne il faut waa ji nag liñ la ne nag gaawal a gaawal yeneen saa saa gaawal xëdd tekkiwul ndogu ne il faut mu leer ah il faut nga leerlu ba'da tahaqquq ghurubi shamsi ah il faut nga leerlu ne shamsu bi mooy jant bi daa nekk loo xamante ne ni euh, dafa dafa dafa dugg ah voilà moo la al imaamu al qurtubi rahimahullah mu tekki ne euh, ta'jilul fitri moom li jiitu euh, mu ne. Euh, moom moom inna loolu li tax mu nekk yiw mooy li annahu ahfadu lil quwwa wa arfa'u lil mashaqqa wa awqafu lis sunna wa ab'adu 'anil ghuluwi wal bid'a waaw wa li yudhhira al farq bayna az-zamanayni fi hukm ash-shar' waaw kon nag mu ngi noonu al imaam at al al al borom al mufhim al qurtubi abul abbaas ahmad rahimahullah di sëriñu borom tafsir mu ne jiital gaawee ndogu moom yiw kese la li tax yiw googu nag mën nañu koo xalam man nañ ko xam yenn yi mooy day gina a may nit ki bi bu wooree bay waaj a xem bu xade bu ndogew rek daal di am ku ca katar nga gis mu commencé am doole waaw di man yoo am ne deux minutes laata muy muy ndogu manu ko woon ahfazu moo gën a peeg nekk luy sàmm lil quwa li nga xam ne mooy doole wa arfa'u lil mashaqqa gën a gaaw yëkkati coono gi nga xam ne kan ne ko ndax boo fi lekk moom di di di soqale ko di di xaw a jóg quoi wa awqafu te mooy li gën a dëppoog li sunna surtout bi mooy li gën a dëppoog sunna moo tax mu ne fële laa yazaalu ummati ala sunnati laa tazaalu ummati ala sunnati voilà ma lam tantadir bi fitriha nujum sama xeet duñu deñ sama xeet duñu deñ di nekk ci li nga xamante ne nii mooy ci yiw fekk nekk ñoo xam ne dañuy xaar dañuy xaar ci seen xëdd li nga xamante ne nii mooy euh, euh, biddiw yi voilà kon loolu lu am am solo la voilà léegi ginnaaw loolu kon al imaam al Qurtubi lii mu ne ba pare wa abadu te moo gën a sori anil ghuluwi ci ëppal wal bidaa ak bidaa voilà waaw ah, parce que lu wuteeg sunna moom di bidaa lu wuteeg sunna di bidaa lépp loo xam ne dafa wuteeg sunna day nekk bidaa voilà kon loolu lu am am solo la euh, am na nag imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi nettali ci imaam al-Shafi'i lu mu nettali ci imaam al-Shafi'i imaam al-Shafi'i wax na ci al fitri mustahabun wala yukrahu taxiruhu illa liman ta'ammadahu wara alfadla fii wa muqtadaahu anna taxir anna taxira laa yukrahu mutlaqan wa huwa kadalik id laa yalzamu min kawni shay'in mustahabban an yakuna naqidahu an yakuna naqiduhu makruhan mutlaqan mu ne al imam ash-Shafi'i ji bin sëriñ bi al-Muttalibi rahimahullah nee na li nga xam ne mooy ta'jilul fitri gaawee li nga xam ne mooy dog mustahab loolu lu ñu sopp la wala yukrahu waaye nag fi bu ñu taxiruhu yéexi ko illaa lu dul liman ta'ammadahu lu dul koo xam ne moom moo ko tay di ko rek moom moom mooy de mu ko yéexe ci tayif waaw kooku moom lañ ko sib waaye bu dee koo xam ne moom du lu muy tay loolu nekkul loo xam ne lu ñu sib la waaw te tamit waa jooju di ko yéexe mu bañ a nekk koo xam ne non seulement moo ko tey waaye mu gis ne ngëneel sax daa nekk di ko yéexe waaw mu ne kon nag li nga xam ne daal moom lañ mën a jàpp ak li mu làmboo mooy que ne yéexe euh, euh, dog nekkul loo xam ne lu ñu sibla mutlaqan ci lu ñu doyal waaw mu ne lool nag naka noonu la ndax nekkul li nga xamante ne mooy euh, du rek daa tëkk daa lëkkaloo que ne mbir bu ñu soppee bu ñu soppee mbir la wute la la contraire ak moom daa nekk lu ñu sit waaw imaam al-Hafiz nag loolu la wax waaye xam nga ne lii moom <laughs> lii wax dëgg yàlla wute na ak lii xadiis bi wax waaw non moom daa nekk loo xam ne lu ñu lool parce que loolu day <laughs> moom am na leen ciy seetaan wax jii moom mu tooxale ci sëriñam seen sëriñ ñoom Shafi'i rahimahullah am na lees yi sedde waaw parce que euh, nax bi dafa leer yonent way sa sam dane sama xeet wala ak nit ñi nit ñi du ñu deñ di nekk ci yu fekk gaawewuñu donc waa léegi ki nga xam ne moom day def contraire bi même bu dee ne du moo ko tey te jàppawul ne yiw gu foofu la nekk mais kooku manuñu ne li mu def yiw la nekk yéexi googu xanaa loo xam ne darura mooy moom bëgg na dog waaye amul lu mu doge wala da koo fàtte mu fàtte ko mu fàtte ne ndog jot na ba waaw kay ko waxutu ko mais ki nga xam ne conscient na bi ndog bi jot lool li ko sariya digal te di ko xaar ci boobu mooy mu gaaw ko def en plus mu man ko mu def ko hatta jur'atuma dina ñëw ci ak lan lay dogoo ko ni mu ko waxee fii loolu moo tax moom euh, loolu manuñu ne mbir mi kenn si bu ko ah voilà te en plus mooy di ko yéexe mooy même waa ji tayu ko mooy day niru niru la ñi nga xam ne ñoom la wax ci xadis bee yahuud yi ak nasaraan yi ñoom ñuy yéexe di xaar nujum yi li nga xamante ne mooy euh, biddiw yi waaw loolu moom euh, daa nekk loo xam ne lu leer la ko waaw te euh, di ko yéexe kon ñoom ngay nirul di ko gaawe mooy yonent bari saa saam hëdd yoom ngay nirul kon nag lan moo nit manuñu ne moom def na lu wuteek hëdd yonent bari saa saam ba pare ñu ne loolu dara newu ci même bu dee ne dañ naan tayu waaw moom du lu mu tey waaye du rek kon ñoom bu ku yéexee tamit manuñu na rek comme que ku yéexee dañ naan lim def dañ koo sib dañ naan sii da ko dañ koo sib bu dee ne li ñu wax sànq daloo waaw bu dul fàtteeg yooyu moom wala mu ñàkk am dëgg-dëgg dara dara ak yu mel noonu euh, euh, euh, wala gaa kii <laughs> yeew ko <laughs> Euh, euh, kii yu mel noonu mais moom nga conscient ji xam ne dog jot na nekk fi di yéexal loolu moom lu ñu sib la loolu daa wuteeg xadiis bii li nga xam ne loolu lay wax wallahu taala alam <laughs> mais bon dem ma ne xaraam nag <laughs> waaw ah <laughs> waaw euh, parce que affaire bi lii lu ñu sopp waaw gaaw xëdd moom gaaw a dog bokk la bëgg a wax loolu lu ñu sopp la euh, loolu nag léegi imaam alxaam nag ci xadis bi la doon wax ne euh, ten bi bi mu saraawee xadis bi la wax ci suuf liñ waxoon keroog min al bida' al munkara ma ahdath ma uhditha fi hadha zaman min iqa'i al adhan al thani qabla al fajr bi nahwi thuluth thuluth sa'atin fi ramadan fi ramadan wa itfa' al masabih hmm? allati ju'ilat alamatan wala alamatun li tahrimi al akli eh, wa shurbi ala man yuridu siyam za'man mimman ahdathahu annahu lil ihtiyati fi al ibada lil ihtiyati fi al ibada wala ya'lamu bi dhalika illa ahadun nas faqad jarrahum dhalika ila ansaru la yu'adhdhinuna illa ba'da al ghurub bi daraja li tamkin al waqt za'amu fa akhkharu al fitra wa ajjalu as sahur wa khalafu as sunnah falidhalika qalla anhum al khayr wa kathura fihim ash-sharr wallahu al-musta'an woon bokk na ci yi nga xam ne yu ñu war a la li nga xam ne moom la sos ci suñu jamono yi te moom Misra la doon dund Égypte ci bi euh, euh, huit cent cinquante-deux la génn àddina ginnaaw gàddaayu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ah ci di def adaan gi nga xam ne mooy ñaareelu adaan bi kom que fajar moom waxoon nañ la loolu mooy dëgg amul jàkka ju mag la comme li na euh, Ibn Hazm doon wax wala jàkka boo xam ne bokk boo daa am ñaari noddukat déedéet mbir mi benn noddukat ak fukki noddukat yi cem mooy mbir mi lii lii nga xam ne mooy na mooy fajar ñu nodd ñaari yoon benn nodd boo xam ne ci guddi gi la mooy guddi gi jeexagul ak beneen boo xamante ne ngir wane fajar gi dugg na léegi mooy le fait nag ah euh, euh, boobu nag ñaareel boobu nga xam ne mooy wane ne fajar gi xar na ñu koy def qablal fajri laata fajar bi nahwi thuluthi sa'a lu tolloog un tiers xaaj boo xaajee euh, waxtu wi ñetti xaaj benn bi waaw vingt plus vingt plus vingt égale soixante hmm, vingt minutes avant wala <laughs> ay quinze minutes wala vingt minutes avant ci ramadan nag lañ ko taamu daal nee nañ ngir wóoral woy fail masabih lamp ya nga xam ne foofu misra lañ ko doon taal ngir nit ñi euh, di xam ne ah dog euh, kii fajar gi jeex na kii xar na dañuy fay lamp yi nga xam ne buñ ko defee nga moom lañ defoon mu nekk mandarga ngiy wan ne ah lekk mënatu la nekk de fajar gi xar na ak naan waaw ngir képp ku bëgg a euh, woor nee na zaman ñii nag ñu lii mooy lan euh, daal di euh, <laughs> di mi man ahdathahu ka nga xam ne moo sos lii bi daa gi wiis gi kene loolu ngir wóoral la lil ihtiyaat fil ibaada waaw mu ne kooku wala ya'lamu bi daalika te loolu nag comme que xamu ko illaa ahadun naasik waa ñi nga xamante ne ñoo ñu gën a ay yoo xam ne ay benn ki benn ci nit ñi loolu daal moo tax ñoom ñu def lool mu ne waqat jarrahum te lool poussé na leen yóbbu leen zaalika loolee ilaan saaru ba mu jógi laa yu azinuuna illa ba'dal maghribi te loolu tamit moom liñ def ci xëdd gi noonu lañ def ci <laughs> ci dog gi xoolal rek yonent saa sala wax fi laa tazaalu naasu bi xayr waaw waaw maa ma ah ñoom du ñu den laa yazaalu naasu bi xayri ma ajjalul fitra wa axarul ci beneen riwaay bi bu imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu nit ñi du ñu dañ nekk ci yu fekk ñu ngi gaaw a dog di yéex a ñoom ñu def tout le contraire bu dog jotee ñu puus timis ñu ba a biir a biir a biir du ñu do do léegi nag dañuy gën a wóorul quoi <laughs> waaw waaw dañuy xaar ba ba jant bi so ci loo xam ne loolu leer la nee nañ ne tamkiinil waxti zaamu nee nañ ngir gën ne waxtu yu dugg na quoi ah, nee na yeey <laughs> moom la jox <laughs> waaw mu ne nag bañ defee lii fa axarul fitra ñu yéexe li nga xam ne mooy mooy ndogu wa ñu gaawe nag anticiper as-sahur li nga wala suxur ndogu moo moom mooy xëdd boobu moom ñoom contraire yeneen saa sa wax lañ def waaw gaawe leen a ndogu gaa yéex a ndogu xëcc mbir mi puus timis gi ba ca biir yéex leen di di xëdd gaa yi di xëdd avant sax waxtu wi ñu ne fajar gi jot na waaw mu ne bañ ko defee nag waxaalafu sunna ñu wuteeg sunna yonent bi saa saa bi nga xam ne moo leer ci xadiis yi mu ne fa li daalika looloo def xal néew na anhum wëllif leen alxayri yiw voilà yiw da leen a dëddu waxoon naa la nag boo fi nee naan ah pourtant suñu commerçant ngi dox ma ne la yow yow mercantile nga jàpp nga ne yiw mooy loolu ah yiw daal mooy sa xaalis a ngi dox xanaa borom bi ñaata loolu la ñu ne wa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit day nekk ci ci mbeewte nekk ci lu yées mel ni saabu bu xëyee borom bi di ko gën a yokk ay mbir àddinaam war a santé mag yëpp ay doomam ak ay matériel am yëpp di gën a dox lool day wane ne mu ngi ci yiw waaye loolu mooy ko xamul dara voilà yiiw sori yiiw mooy ki nga xam ne dafa sori njàngalem yonent way saa waaw loolu mooy wane ne mandarga bi nga xam ne kii moom sori na yiw waaw voilà mu ne moo tax yiw sori leen wa kasura fihimu shar ba pare ak mbonte daal di bari seen biir waaw problème bu yu dugg rek génn ci beneen waaw fitna yoo xamante ne bu dem beneen ñëw te dara waralu ko lu yu mel nii nga xam ne moom la ñu lëgëy wallahu te borom bi nag moom la ñuy sàkku ndimbal kon lañ la yàlla nañu borom di dimbali ba yii moom vraiment ñu nekk ñoo xam ne dañ koy sori. Eh, nekk ñoo xamante ne kon eh, dañuy sori di wuteeg lii yonent mi alayhi salaam daal di wax waaw loolu moom garaaw na waaw <laughs> waaw hein eh? waaw séparer diggante xëdd gi xëdd kii ak koor gi ak li nga xam ne mooy ndog gi te nga gaaw koo def mais nag na fekk mu leer waaw mu fekk na nga fekk mu leer kene na la leer ne ah jant bi sona waaw kon ah ramanoon ida adbara al-laylu min haahuna wa aqbara an-nahaaru min haahuna ah comme la yeneen saa saa waxoon ne bu jant bi ida aqbara al-laylu mi ngi a ko gis ci hadis mille deux cent trente-six bi hadis bu jant bi dégmalee fii mooy ci horizon bi nga gis jant baa dugg na wa adbara an-naharu min haahuna ngi gis mooy foofu ne bëccëg gi dugg nga xam ne bu jant bi duggee bëccëg gi duggaale na wane gannaaw wa gharabati shams jant bi daal di dugg faqad aftara as-sa'im kooku moom nekk naan waaw c'est que bi da ngay waaru waaye yow mane ne looy waaru <laughs> teengal man yooyu mooy lan waaw yooyu bari gay gaa yu mel noonu mooy di ñu ne l'affaire bi jotul affaire bi jot na ñu naan la jotul ak nangam bëgg la xaarloo cinq minutes après yooyu yëpp daa nekk koo xamante ne nii yu sorek sunna la yow nag defal li ngay def te baleel boo xamee ne ñoom manoo leen a laay biir tout le temps nii lañ mel waaye bu ñu la embarqué ci seen yooyu ah waaw même bu dee na yow dogal feneen nga door a ñëw waaw boo bañee comme que duñ la déglu te tamit wax nga leen ñoom bëgguñu dégg nga xam ne loolu la yàlla kii l'essentiel yow leeral nga na jeex na léegi nag tàntaa dinañ ko dinañ ci tënkoom tënkoom ci loolu newul sa loxo wallahu taala alam kon nag ci kaw nii walillahi la hamdu wal minna ci lañu jeexale li nga xam ne mooy suñu xadiis bi bii di ñëw ñu jeex xadiis numéro deux mooy xadiis